sëriñ Babacar Faye fas yéene waxtaane ak ñun tey lu am solo muy li doomu aadama di jëfandikoo te muy loo xamante ne lu ñu war a seet la lu ñu war a bàyyi xel la bala ñu koy jox kàddu gi rek xam naa ne niñ ko baaxoo def ak ñi ko fi jiitu dañuy xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram ak ay yëngoom mu jàngee ci CM CM bu Gaynde Fatma fii ci Mbàkke Bawal ba amee fa brevet ginaaw bi mu jóge fa dem fële ci Diourbel ci lycée technique si Ahmad Bamba bi nekk foofu foofee la jàngee ba am baccalauréat ginaaw bu mu amee bac la fa jógee dem Ndakaaru ci université bu Cheikh Anta Diop jàng foofee ba am maîtrise ci wàllu science naturel bi mu jàngee foofu ba noppi ci lañ ko yóbbu fële ci Tamba ci lycée bu Tamba mu fay jàngale ginnaaw bi ba mu fa jàngale lu man ñeenti at la fa jógewaat ñëwaat fii ci Ndakaaru ci daar ji nuñ tuddee école normale supérieure tàggatu foofa ba am fa diplôme bi nga xamante ne moo koy may mu mën a jàngale ci lycée ba tey ñu affecté ko fële ca Mboro mu nekk fa di jàngale nekk fa di jàngale waaye tamit di yëngutu ci wàll gi nga xamante ne moom la war a seq ak ñun waxtaan tey muy lu jëm ci wàllu lekk yi ak lu jëm ci wàllu garab ci kaw loolu sax jàngalekat yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci gox boobu noonu moom mii mooy seen coordinateur jàngalekat yi nga xam ne ñoo yëngutu ci wàllu gi nga xam ne moom la yëngutu bi mu ñëw tamit mu ànd ak ñoo xamante ne ñoo bokk kuréel gi ñu yëngutoo muy sëriñ Babacar Mbuub ak sëriñ Babacar Ndaw kenn ku nekk am wàll goo xamante ne moom nga yor ci kuréel googu noonu di ci yëngatu comme ni nga xamante ne moom noonu la yore wàll gi nga xamante ne moo jëm ci wàllu gëstu ci wàllu garab ak wàllu lu ñuy lekk kon ni ma leen ko waxee mu war a seq ñun tey waxtaan wu am solo woo xamante ne kenn ku nekk yittewoo nga ko ndax kenn ku nekk boo sañoon li nga xamante ne moom ngay jëfandikoo te mu man la indil wergu yaram man la ko xañ tamit loole lépp loo xamante ne moo la ciy xañ wàllu wergu yaram war nga koo seet ba xam ko loolu nag incha allah moom la ñu fas yéene baaxe tey jii nii mu fas yéene ñu indil ay produits chimiques yi nga xamante ne moom moom la ñuy def ci lii nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ak yan conséquences la ñu mën a indil ak loolu noonu yan solution moom la ñu ciy proposé kon incha waxtaan la boo xamante ne kenn ku nekk war nga ko bàyyi xel ndax am gum am solo li nga xamante ne moom la ñu fas baax baaxi tey yàlla ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim barkeb Cheikhul Khadim ñu ngi santaat yàlla sunu borom di julli ci yonent mu tedd bi tey santaat Serigne Touba bu wér di santaat kuréel gi may occasion ñu mën a joxe ci ëttub ëtt bu tedd bi nekk benn ci ëttub murid yi ñu mën cee joxe waxtaan yi nga xam ne dañ koy faral di def ci àdduna bi yépp ci réew yépp ci Sénégal gépp ñu ngi tàmbalee woon ci Touba ak yenn ci gox yoo xam ne ci Sénégal gépp ñu ngi ko fa doon joxe jëm ci ay euh, thèmes yu bari bari bari ñeel askanu yépp tey ji ñu war see jukki benn ci thèmes yi jëmale ko ci li ñuy lekk li ñuy dunde maanaam consommation jëm ci xeetuk lekk wala xeetuk naan te su dee loolu it thème bi yaatu na yaatu goo xam ne dañ ciy jukkiwaat benn rek maanaam jëmale ko ci tolof tolof yi te buñ demee ba ci tolof it gis nañ ne bëri na beneen lañ ciy jukkiwaat jëm ci tolof tolof yi nga xam ne dëxëñ giñ ci dëxëñ ay poson moom lañ ci jéem a jukki jëmale ko ci lenn ci ay xeetu ñam yoo xam ne ñam yu siiw la ci dëkk bi ci Sénégal ci àdduna ñu koy jëfandiku mu am jeexital ci suñu yaram ñu xam ne kon liñ si doon gën a am solo maanaam xanaa peut-être dinañ ko jokkoo ñoom ci rajo yeeg lu ni mel waaye jataay yu mel ni dañ si doon sàkku tamit eh, eh, soxna yi teewlu ko bu wér a ndax jàngat biñ ciy def moo soo xoolee soxna yi ñoo ñuy dundal waaye ñoo ñuy faat tamit dundal gi maanaam ñoo ñuy waajal li ñuy jëfandikoo. waaye anam yan ñu koy waajalee léegi-léegi ak ñàkk xam wala ak sàggante dina tax bañ dëxañ ci mbir yoo xam ne day am jeexital sunu yaram wala ci sunu diine ak lu ni mel indil ñu ay tolof tolof yoo xam ne kenn xamul fu ñu jëm ak moom balaa ñuy tàmbali thème bi dañuy def ab jàngat bu ndaw kenn nattabliwu ne nit ñi ni ñuy woppe léegi yéeme na ni ñuy faatoo yéeme na lii firnde gi ma leen ci jox moo di journée nationale mondiale la sax bu cancer bi weesu rek am na firnde gu am solo guñ ci def ñu ne Sénégal at mu jot juróom benn junniy nit dinañ ci am cancer juróom benn junniy nit te loolu moo di ñi nga xam ne am nañ mooy ba dem ci hôpital ñu saytu leen gis ne ñii kat dañoo am cancer maanaam ñu nekk ca kër ya jotu ñoo joti hôpital bokkuwuñ ca lim ba kenn nattabalewul tamit boo demee ci hôpitaux yi dinga ci gis xeetu jàngoro yoo xam ne daanaka dañ ko daan déggandi maanaam gox bu ne daa nga toog ay weer wala ay at doo dégg kenn kum fa jëm ci cancer jëm ci maladie yoo xam ne mbiru tension la feebar yu jëm ci xol yu jëm ci yu yuur ak lu ni ñépp tax def ci ab taxaw seet ñu ne lii lan moo ko waral wante bi ñu defee jàngat gis nañ ne li ko waral bari na waaye li nga xam ne moom lañ jàpp ne moo ci gën a am solo waral ko mi ngi jëm ci li ñuy jëfandikoo ci xeetug lekk wala xeetug naan bu ñuy tàbb ci waxtaan wi ñu gis ne mbir dafa am sunu maam yi dañu am am lu ñu faral di dunde ñun léegi ñu am anam wu bees wu ñuy dunde tënk ko ci ay produits yoo xam ne la ci ëpp cosaanoo ci sunu réew wala technique bañ koy defaree cosaanoowu fi dañ koo toppandoo di ko fi amal di ko leel adduna bi yépp ba nga xam ne ñi ngi ci gis ay tolof tolof ci jamono yi yi weesu ak jamono yi ñu toll nii bu jëm ci ay xeet yoo xam ne ay xeetu naan la wala xeet yoo xam ne dañ koy dugal ci li ñuy togg ak yeneen xeet yoo xam ne buñ duggee ci waxtaan wi dina gën a leer dem na ba docteur yi sax fi toll nii pour ñu def diagnostic bu leer dafa jafe ndaxte nit ki xamoo lu muy dunde xamoo ni muy dunde su àndee yan problème lay indi pour nga faj ko it dina jafe lool te fiñ toll nii loolu moo ñu dal bari na lu ñuy jëfandikoo ñu jàppe ne lii la ndekete di loolu leneen la wala safaan ba la te kat ñu leeral ca njëlbeen lu muy ban jeexital lay am ci sunu yaram kon bokk ñu xam ne waxtaan wi ci loolu lañ koy tënk jëm ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ban jeexital lay am ci sunu yaram maanaam produit yi nga xam ne dafa bees nga xam ne sunuy maam xamuñu ko woon ñun ñu tàmm di ko jëfandikoo ban jeexital lay am sunu yaram dañ ci def ay jukki rek ndaxte produit yu bëri na bëriwaay yoo xam ne euh, dañ ciy jël ñaar ba ñett ba ñeent wane fan la ñuy gis produit bi produit bi lan lay def ci nit ak ci yan xeetu ñam ci lañ mën a gis produit bi donc jàngat yooyu lañ ciy def ñi ngi ci tàmbalee benn produit bi nga xam ne moom la ñuy wooye aspartame suñuy door day joxe turu scientifique bi wàcc jox yan xeetu ñam lay nekk ak naka lañ koy jàpp ci wolof walla ci làkku français wala làkk bi gën a jàppale donc turu scientifique bi aspartame maanaam ci wolof mooy suukar bi ñuy leel ñi am jabet gis nañ ni ci at yi néew yi weesu produit bi law na ci réew mi law boo xam ne yéeme na ngir lan jàppandal gin jàppandal ci wàllu koom jàppandal gin jàppandal ci wàllu caf ko ndaxte kat produit bi gën naa safe suukar bu normal bi ñaari téeméer yoon maanaam boo soxla woon tey ñaari téeméeri bekk suukar produit bi boo ci amee benn sa ajo faju moom la ñu woy aspartame di ko bindal ñi nga xam ne dañoo am jabet ñu def ci benn point foofu bala ñuy wéyalee ñi am jabet mënuñu koo ñàkk waaye ci biir waxtaan wi dina leen ci jàngal tamit ci yan anam lañ war a jëfandikoo ndax am na anam yu ñu koy jëfandikoo ay tolof tolof yu ñu indil jëm ci seen wér-gu-yaram ñu gis ne aspartame boobu ñu ngi koy gis ci anam yu wuute léeg-léeg mu nekk pëndax comme suukar bii ngeen di gis wala mu nekk ay doom yu sew maanaam boo demee ci pharmacie bi ci ci anam yooyu lañ koy lañ koy gisee nga xam ne day weex tàll doo ko xàmmee ak suukar bi nga xam ne moom la ñuy defaree compagnie sucrière wala feneen wante moom dëgg dëggi aspartame lu mu doon. ba ma tàmbalee ba léegi maa ngi naan suukar suukar wante bu ma waxee dëgg gi xorom la maanaam xorom su saf suukar ndaxte dafa am lu nit ñi réere mbir am na suukar yu saful suukar am lu saf suukar te du xorom am suukar yu saf suukar bii nag dafa bokk ci xeet yi nga xam ne du suukar wante dafa saf suukar xorom la kon ñu jàpp ne li may doon tuddee suukar du suukar wante xorom la mais xorom su saf suukar la ñu gis ne moom ay produits ñoo ko composé li ñuy wax acide aminé phénylalanine acide aspartique ak lu ñuy wax ester de méthyle moom lañ jaxase mu jox leen benn xorom wante jubluwaay bi lan la woon jubluwaay bi defaroon benn garab buy faj cancer waa ji ñam ko mu saf suukar mu ne ah man de am naa suukar wante dafa am lu scientifique yi baaxoo bu ñu defaree garab wala ñu defar aw ñam dañ koy tester ci ay mala lu ko mel ni jinax lu ko mel ni ay kaña lu ko mel ni golo ak lu ne mel balaa ñu koy jox nit mu koy jëfandikoo léegi biñ ko jëlee ñu tester ko ci ay jinax gis nañ ci ay tolof tolof yoo xam ne yéeme na ñu daal di koy tere lu tollook fukki at ak juróom benn wante seytaane da dugal loxoom ndax président bu ñuy wax Ronald Reagan moo ñëw kaka doon tere mu dàq ko toftal fa xaritam ba mu wéyale ko ci àdduna bi mu doo ko fay jëlee dugal fa keneen léegi nag ñu daal di former yeneen scientifique ñu koy layal naan mbir mi kat dañ koy tuumaal rek waaye du wàññi dara mu nekk mbir mu yéeme wante li ci gën a am li ci gën a yéeme amaat nañ firnde kë fi ñu toll nii ñuy wax ak yéen. beneen xorom suñu mel te saf suukar gën a amee doole bii ñiin fukki yoon dugg na ci réew mi nga xam ne kon bee fu mu daan defee benn tolof tolof mën ngaa jàpp ni bii mën naa def ñiin fukki yoon tolof tolof yu ni mel te loolu tamit am nañ ci firnde ne ay koo xam ne gis na ñu koy jëfandikoo dugg na ci réew mi soo xoolee sa jamono ci ginnaaw gendarmerie ak lu ni mel ñi ngi doon ko doon tere ngir ñi ngi ko doon wooye suukar chinois yi di ko jaay ci marché yi di ko suukare café Touba yi di ko suukaree lenn ci ay xeetu jus ak leneen lu ñu mel ñu koy jaay ci mbedd mi ma ciy jox benn màndarga bu ndaw rek ñam woo ñam mu bàyyi benn jeexital sa làmmiñ maanaam arrière goût boo ca noppee rek mën ngaa soupçonner ne aspartame mu ngi ca faneen fu ñu mën a gisaat aspartame am nay xeetu ñam yu am ci réew mi jëm ci ay tàngal sips bi ñu jox suñu xale yi bu saf suukar bi soo xoolee ma nga ca euh, ak lenn ci ay chocolat lenn ci ay yaourt moom lañ ko suukare ngir lan wax naa ko ci njëlbeen ni njëg gi jàppandale ndax dafa yomb foo doon soxlaa fukki kilo maanaam lu néew nga ciy def nga am la nga soxla woon te bu bees bi ñëw sax nee nañ ma boo jëlee 500 grammes yi nga def ko ci bërigo daqaar bu 20 litres da koy suukar ba muy litiku nga xam ne kon suukar su yéeme la ñuy gis tamit ne xam turu aspartame bi taxul nga mucc ci ndaxte soo demee ci lenn ci yu ñuy jëfandikoo yeneen tur lañ koy jox ay tur yoo xam ne turu dëxëñ la ngir ñi nga xam ne suñ borom tax na fexe na bañ xam turu aspartame ñu koy moytandiku duñ ko mën a moytandiku jëm ci ay tur yu ñuy wax nitrosuite squal ay tur yoo xam ne tur yu làqu la nga xam ne suñ ko ci bindee yow doo jàpp ne aspartame la wala sax ñu def ci nom de code bi nga xam ne moo nekk li gën a siiw ci Europe ak lu ne mel donc ñu xam ne kon suukar soosu nekk xorom li ëpp ci boisson yi nekk ci réew mi fi toll nii moom lañ ko suukaree mu nekkaat beneen tolof tolof dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi ñu jëm nag léegi ci yan anam lay feeñoo nit ki ak yan tolof tolof la koy jural ndaxte kat dem na ba ci ay lu ñuy wax supplément médicament supplément vitaminé nga xam ne ay vitamines yu ñuy jaay pharmacie suukar sànq biir. nga xam ne kon mucc ci jafe na ñu jëm léegi ci tolof tolof yi mën a indil nit gis nañ ne boo koy jëfandikoo am na ñoo xam ne ay feebaru say mën na leen ko jural ñenn ñi mën na leen jural miir fu toll di miir ñi si des dañuy mel ni ku dong di lox ñeneen ñi mu leen di indil ay bopp yu metti yoo xam ne daanaka duñ ko mën a soutenir ñenn ñi mu leen di jural ak xiif wala mar goo xam ne dafa yéeme ñu taxaw tuuti foofu lu tax mu leen di jural ak xiif suukar si may wax suukar tam nekk xorom boo koy jëfandikoo sa yaram day manqué suukar bu normal ngir mu combler vide boobu manqué gi manqué suukar da lay xiital ci ak lekk ngay lekk ndaxte foo toll yaa ngi xiif di la xiital ci naan foo toll tamit ngay naan donc ñu ci kanam tuuti tamit dina ñëw ci conséquences yooyu loo xam ne boo koy jëfandikoo dalay xiirtal ci lekk ban jeexital lay am ci sa ci saw yaram lenn tamit ci ay tolof tolof nga xam ne am nañ ci ay firnde tamit boo koy jëfandikoo da ngay ñàkk xel di nga dem ba sax mu jural la fàtte maanaam nga amoon loo gëstu woon ba peeg ko xam ko léegi tey pour mu jàppandi ci yow day daal di jafe muy anam yépp nag lépp loo jàngoon rek day dem nga di ko fàtte donc suukar si day fàttaloo nit dina tam tax nit ki du xam ca dëgg-dëgg mooy kan liñ naan changement de personnalité day dem ba dootul xamati moom mooy kan wala mu jural ko am tiit lu yëngatu mu tiit ak lu ni mel ñenn ñi da leen di jural yu yéeme ndax seen xol bi ni muy dawee lay yokk ñi ci des seen xëtër yi nu muy dawee lay yokk te kat xol ni muy dawee bu yokkee dafa am tolof tolof bu muy jural nit ki jëm ci wàllu tension te gis nañ ne Sénégal fi ñu toll nii li gën a sonal nit ñi tension ci la bokk tension nag foo toll na ñu naan man dama am tension nit ñépp a am tension dafa am ñu am tension bu ëpp am ñu am tension bu yées am ñu am tension bu normal bii nag day yokku tension ndax xol bi ni muy dawee dafay yokku te loolu ci jàngat war na day yokku tension ñeneen ñi mën na leen a jural sax asthme ndax asthme yi bëri na am na asthme yoo xam ne allergie la am asthme boo xam ne dañ koo donnante te comme kii mën na jur problème asthme kon tamit mën na indi jeexital ci asthme donc mën naa jural nit ki mu am asthme ñenn ñi da leen feeñoo ci ay mettitu dënn dënn bi day metti nga jàpp ne lenn moo la dal ndekete dara dalul la su ko si nga jëfandikoo moo ko waral donc ñi si des problème hypertension direct nga xam ne du sax xol bi ci la jàpp indi ko waaye ci yeneen anam la jàpp ba tax mu jural la tension boo xam ne dafa ëpp ñeneen ñi mën na leen jural ay xeetu waccoog lu ni mel xel yuy teey ak lu ni mel ndaxte soo gisee lii lépp lu ko waral ni ñu sunu borom sàkke nit ñi tolloowuñ doole ci anam boo jël donc lii nit ki mën na cee am yu bari yépp feeñu ci yaramam kenn ñëw am ci benn kenn ñëw bañ cee am benn waaw bi ci des du càggeenu da koy jëfandikoo ren ba déwén doo gis tolof tolof yi da mbir yoo xam ne léeg-léeg pour nga gis tolof tolof yi di toog ay at ay ñeenti at juróomi at fukki at fukki at ak juróom doo ko gis tolof tolof yi donc looloo tax mbir mi yee ci nit ñi sax day daal di jafe ndax da ngay dégg ko naan le man lii ba ma ko tàmmee di jëfandikoo yàgg na te gisaguma ci ay tolof tolof wante na toog di seetlu rek bu ci saxee benn ci ñuy lim mën na amu feeñu ko am na ñoo xam ne mën na leen jural biir yu daw ak yeneen xeetu jàngoro yoo xam ne kenn mënu laa wax nu mu mel dem na ba ci cancer cancer yuur wala yeneen xeetu cancer ndaxte lu ko waral. xorom si boo ko jëfandikoo day daal di sopparñiku nekk yeneen xeetu poson benn ci xeet yooyu maanaam alcool la maanaam boo ko jëfandikoo ginnaaw yaramu doomu aadama day tàng ba ci 37 degré te kat moom bu rombee 30 degré day nekk alcool donc boo ko jëfandikoo day daal di nekk benn produit bu ñuy wax alcool maanaam da ngay mel ni ku naan euh, vinaigre wala aw ñollu alcool ba ciy balle soo jëfandikoo suukar si mën na la kaa jural bi ci des day nekk yeneen xeetu poson yoo xam ne moom la ñuy wax ay produits cancérigènes maanaam day joxe ay opp yu ñuy wax cancer lenn ci euh, yaramu doomu aadama bi ñenn ñi ay biir yu metti wala sax ay métit yoo xam ne fa muy balle sax ñoom seenum xel du ko mën a xam ca dëgg-dëgg donc da leen indil métit yoo xam ne ñoom buñ demoon tey ci docteur dañuy yëg métit wi mais duñ mën a wax ne jàpp ni fii mooy métti mu nekk tamit beneen tolof tolof bu yéeme yéeme yéeme yéeme donc loolu di moo loolu moo di aspartame nga xam ne am na ñoo xam ne coono bu metti la leen indil fu ñu toll ñu ngi sonn même bu ñu liggéeyul ñi ngi sonn li ñuy wax fatigue chronique xeetu xorom si mën na leen ko indil ñenn ñi mën na dem ba indi leen feebaru xel problème mu dépression léegi-léegi ñu amee ay njàqare seen xel mi du fi nekk mën na leen ko jural ñi si des nag mën ne leen jural ñàkk a nelaw insomnie maanaam nga doon tëdd tey jëfandikoo ko wala nga tàmm di ko jëfandiku nga bëgg nelaw mu tere laa nelaw ñenn ñi yi irritabilité leen indil lu yëngatu rek dootuñu mën a concentré wu na ca war maanaam yenn ci ay xeetu liggéey buñ ci dee liggéey dinañ ci jural ay tolof tolof yoo xam ne sukar si moo leen ko indil wala ay problème allergie ndax allergie moo di lan. Euh, koo xam ne loo xam ne baaxoon nañ koo jëfandikoo te du indil doomu aadama tolof tolof yow nga jëfandikoo ko mu indi la tolof tolof loolu mooy allergie moom tamit am na ñoo xam ne bu ñu koy jëfandikoo dina la indil ay yenn ci xeetu allergie am na nag beneen tolof tolof bu ci nekk boo xam ne dafay yéeme ndaxte dañoo ne nit ki bu bëggee xam suukaram na dem hôpital wala pharmacie wala lu ni mel mu ñu saytu deretam xam ko ci booy jëfandikoo suukar bi. mën nga faa dem ñu saytu sa deret duñ duñ duñ gis ne yow mii am nga jabet mu nekk tolof tolof bu yéeme man jëlale naa doomu euh, jàngoro yi muy jural doomu aadama bi mais mun naa fexe ba ndax machine yi nii saytoo sax di xool ndax nit ki am na jabet wala amu ko su dee si wàllu soxna yi mën na dem ba seen wàllu gisu baax mu perturbé ko jaxase ko bañ jàpp dañoo tollu diggante wala lu ni mel te dara newu fa. wala ñu jàpp ne dañu am feebar te dara new fi mais suukar si xorom si moo indi ay tolof tolof ci seen euh, wàll googu mën na tamit indi ay problème ci néegu sëy ci ku góor ki indil ko ay tolof tolof yoo xam ne baaxul woon di ko gis ci néegu sëyam euh, mën na tamit xiirtal nit ki muy jëfandikoo ci ñam yoo xam ne du ñam yu sell masalam soxna su tollu diggante di yëy suuf wala muy lekk kew wala muy lekk saabu suukar si mën na ko ci xiirtal loolu du foo ko gis rek nit ki dafa yaradiku wala lenn amma la may jëfandikoo moo ko ci xiirtal wala yaramam manqué lenn ci ay tos yoo xam ne da ca war a am ay ferñeent mu manqué ca mm. li ci bëri buñ ko bindalee yenn ci ay garab mu daal di koy bax wante li ci gën a yéeme tamit mën na laa jural nit ki aw yaram woo xam ne du xam fan la koy jëme ndaxte bu leen fàtte léegi nee naa dee xiital nit ki ci ak lekk te lu lay xiir ci ak lekk rek day tax nga am yaram ndaxte dañoo ne nit lekk gi gën ci anam ñi mu ko war a defee moo di añ reer ndékki bañ a dugal dara ci diggante bi dugal dara ci diggante bi moom la tubaab di wax grigno euh, grignotage soo gisee soxna yi li tax ñuy tàmm di am yaram naam suñu borom noonu leen sakkee sax da koy waral waaye la fait que ñuy lekk ci diggante repas yi moo tax ñuy am yaram suukar si dalay xiirtal nga jëm ci loolu am na ñoo xam ne day tax seen karaw gi di wadd ñuy ñàkke karaw seen bopp bi mel ni ku leel te suukar si moo ko waral ñenn ñi buñ demee di tuur ndox ci seen suuf dañuy sentir tàngaay yu metti wu ciy balle te suukar si moo ko waral donc muy am problème yu yéeme ñenn ñi fuñ toll di xiif ñenn ñi nag da leen julal ballonnement maanaam sa biir bi ngelaw moo ci nekk soo demee ginnaaw kër ngelaw kese mooy génn wala ëdem sa tànk yi wala lenn sa loxo yi wala sa kanam gi néew yi am ndox di ca ball nekk fa daal di koy néewil ñu ne danga am ëdem ñenn ñi day yàq seen système immunitaire ni ñu sunu borom sàkke dafa am machine boo xam ne mooy dawal deret bi am machine buy segg deret bi am machine boo xam ne moo ñuy aar ci doomu jàngoro yi suukar si day yàq machine boobu euh, ñeneen ñi seen dojor yi ak seen articulation yëpp daal dañ ci yëg métit tenq yi dojor yi ak lu ni mel bu ñuy rukkoo bu ñuy jóg dañuy yëg ne day tàng di metti suukar si mën na leen a jural loolu ba ci canceru yuur ak yokku mën na ci indi cancer ba ci cëppaandaw ga mooy faat nit ki donc sukkar si may woy sukkar te nekk xorom lii lépp mën na koo indil nit ki bu ci kanamee tuuti ba nga xam ne indi nañ écran bi dina leen wan lenn ci ay melokaan yu def nit ñi jëmale ko ci seeni bëñ wala seenu yaram wala lu ni mel nga xam ne ay melokaan yu yu yu yéeme la nee nañ tamit am na lenn ci ay xeetu jàngoor sukkar si bu la ko joxul it mën na koo yokk jëm ci arthrite ay yax yuy metti ay tenq ay doyar yuy metti Euh, beneen feer xeetu feebar boo xam ne moom yax yi lay jàpp ak siddit yi fexe ba coordination ba ca war dootul mën a nekk mu yàq ko wala maladie de Parkinson nga xam ne feebar bu siiw la nga xam ne jumtukaayu seytaane nga xam ne moo ko waral ba law ci àdduna bi dinañ ci jëm tuuti si bu nu ko temps bi mayee ndax loolu beneen fànn la ci waxtaan wi maanaam day tax nit ki yuur gi di seey muy fàtte lam xamoon Euh, su ma koy misaal daal dama naan mu jëm ci naax mais naax gi day gën a metti naax gi ñu faral di gis ñenn ñi mu leen indi complication ci jabet foofu ñu taxaw fi tuuti ki am jabet ba noppi mënul ñàkk a jëfandikoo suukar bi fekkee dafa bëgg a jëfandikoo ñam wu am suukar wante maa ngi fàttali ne suukar bi war waruñu ko tàngal ba mu dépasser 30 degrés maanaam nga ne damaa am jabet ataay ji kat boo ko xellee bu ma suukaral jox ma ma def ci sama suukar ma yëngal naan nañ ci teey da nga war a tàngal ataay ji ba mu gën a sedd nga doog ci def sa suukar jabet bi nga xam ne yow mënoo koo ñàkk nga jëfandikoo ñi nga xam ne tamit dañoo dem hôpital ñu ne leen da ngeen am trace maanaam suukar mi ngi commencé am saw yaram nga ne man ngir duma am jabet damay tàmbali di jëfandikoo suukar jabet bi war nañ cee teey ndaxte suukar boo xam ne tamit da lay puus nga am jabet ndax da lay may yaram da lay xiir ci lekk donc tamit ak yeneen problème yoo xam mën na la ko jox ba nga am jabet mën na indi tamit ay complication ci nga xam ne ki nga xam ne am na jabet ba noppi kon koo kooku tamit li ñu koy digal moo di bu koy jëfandikoo mu xawal anam bu ñu koy jëfandikoo tey ci bañ di ko jëfandikoo saa su ne ay feebaru say épilepsie mën na ko joxe ak yeneen xeetu feebar yoo xam ne ay Alzheimer nga xam ne comme Parkinson la mel lii lépp suukar si mën na ko joxe suñ jëlee soxna yi ku ci tollu diggante di ko jëfandikoo mën na indi malformation congénitale maanaam li nga àndal mën na fexe ba cër yi du mat wala cër yi ñëw ci anam yoo xam ne du anam yan tàmm di gis mu nekk euh, malformation congénitale wala mu indi la ay xeetu cancer yoo xam ne ci li xam ne sunu borom moo ñu ko jagleel mu ñuy aar ci doomu jàngoro yi ca lay nekk wala mu jural la coono boo xam ne maanaam foo toll da ngay sonn rek ak lu ni mel donc ñu gis ne suukar soo xam ne yéeme na ndax fi ñu koy tàmm di gis dafa bëri kafe tubaab yi jaay ci mbedd mi mën nga ko ci gis sib ci mën nga ko ci gis tàngal yi lu ci bëri moom lañ ko suukare yaawur yi si ci bëri moom lañ ko suukare euh, chocolat yi yu bëri moom lañ ko sukkare donc baax na ngay jël produit bi nga liir étiquette bi ndax doo ci gis aspartam wala nga gis ci lenn luy xeetoog li waxoon ci njëlbeen ay euh, suip ay lu nga xam ne ay xeetu tur yoo xam ne ay non scientifique la xam ne boo ko tàmmul du gis doo ko tamit mën a ràññee ndaxte bu fekkee suukar moo ci ne dina la wax turu suukar bi ay glucose saccharose ak lu maanaam anam yi nga xam ne baat yi nga xam ne day mujjantal ga dañ ci gis ose loolu mooy suukar yoo xam ne dafa jóge ci garab ci gàncax te du indi tolof tolof yi nga xam ne suukar si dina ko indi donc ñu xam ne kon suukar si am na ñu ko tuddee le mal caché du siècle maanaam problème bi gën a rëy te ñu dëxañ ko nekk ci li ñuy jëfandikoo ci at yi moom lañ ko tuddee mu nekk lu yéene te soo gisee li ko fi dugal wax naa ko benn président Amérique te kat ma wax la ci gàtt lu gàtt. avion bi nga xam ne moom la président Amérique di dugg képp ku jëfandikoo ñam wu laal ci suukar si bu ñu saytoo sa deret gis ko ci keroog ngay mujjee yéeg ci avion boobu bi ci des américain bi ñu demee ci golfe bi ñu jël li ñuy wax boisson light nga xam ne boisson allégée maanaam xeetu mu naan goo xam ne moom lañ ko suukaree ñu teg ko ci naaj wi bi ko naaj wi jàppee soppar ñu suukar si bañ ko jëfandikoo ba ñu ñibbee Amérique li ëpp ci soldat si dañoo am problème gaa yi xamuñu woon waaye bi ñu demee ba defaat gëstu lañ ne kat ñii kat li tax ñu am lii dañ doon jëfandikoo naan goo xam ne dañ ko sucré spartam ñu tekk ci naaj yu lu ëpp 40 degré donc waxumaa nag yow nga ñëw di ko def ci ataay bi ko togg xam nga dina ëpp 40 degré nga xam ne kon tos ba cay balle ay poson lay doon bu duggee sa yaram indi la doomu jàngoro yi ñu def benn jàngat nag boo xam ne ngir yéen nit ñi la gëstukat yi wane sunu maam yi lañ daan jëfandikoo ci suukar ci nit ku ne ci at mi daawul ëpp ñetti kilo nee nañ léegi léegi nit ku nekk daa mel dañoo dem ba sa biir néeg ñu ne la fa sëpp ab saaku cinquante kilo nga di koo ëq mëq balaa ren di déwén mu jeex kon bokk bu jabat lawee ci Sénégal nañ xam ne ñu na dañoo soppar ñi niñ daan dundee dañoo yokk suukar si ñuy dundee moo tax jabat ak lu ni mel law ci réew mi te suukar bi baax bi nga xam ne moom lañ jëfandikoo sax day néewal doole yaram nga xam ne kon war nañ xoolaat ñu koy jëfandikoo ñu jëm ci ñaareelu produit bi dama ne woon waxtaan wi dañ koy tënk ci produit yi gën a siiw ndaxte produit yi ni tolof tolof bëri na fi ñu toll nii te jataay bi duñu ko mel duñu ko may waaye am na produit yoo xam ne daanaka ku fi jógee tey yi dem sa kër soo moytuwul moom ngay ndogoo produit yooyu la ñuy jéem wan mbokk taalibe yi mbokku jullit yi doomu aadama yépp ngir ñu xam nuñ koy moytandikoo deuxième produit yi ñu koy wax glutamate beneen tur bi di sel chinois beneen tur bi di ajinomoto boobu nag am na mag ñu ko xam ajinomoto ndaxte am na ci jamono ñëwoon na Sénégal ci anam boobu ñu koy tuddee ajinomoto wante dafay teel a jóge ndaxte soxna yi dañoo gis ni loolu ñu doon wooye ajinomoto day raxas cin day raxas or day raxas xaalis day defar leneen leneen da koy raxas leneen ak leneen ak la ñu xam ne kon lii poson la wante bañ ko jëlee dañ ko dugalaat ci réew mi ci yeneen anam ci yenn anam lañ ko fi dugalee li ñuy wax bouillon maanaam saf-safal aja jumbo lépp xeet yooyu yépp boo ci jël tey moom lañ ko xorome ba noppi yokkaat ci xorom si nga xam ne moom lañuy xorome si kër gi nga xam ne kon ñaari mbir si xorom si nga xam ne poson la dugal nañ ko ci yokk ci xorom si nga xam ne mi ngi ci kër gi nga xam ne bu ëppee nga feebar bu yéesee nga feebar ba noppi kenn ci ñoom jox nañu firnde ne bu ñuy defar saf-safal yow dañ ci yokkaat suukar te buñ ci yokk sax duñ ci yokk suukar su baax si mais suukar su bon si doon wax léegi lañ ciy yokk te kenn ci ñoom nee nañu ba gën a bari doole sax moom lañ tàmm di jëfandikoo fi ñu toll nii ci réew mi nee na moom am na ci yaqin dem na ba fekk fu ñu ko fay jëfandikoo waaye li am ba am daal moo di ay poson moom lañ ci dëxëñ ne ñu day yokk caf ko te ci xel la nekk yokk gi muy yokk caf ko ci xel la nekk xorom sosu tey boo ko ñemoon amaa yow doo am benn caf ko waaye ci loo ko def rek sam xel lay jàpp ndax lenn dafa am caf ko sunu borom mi ngi ko tënk ci xet ci couleur ak ci caf ko gi ci boppam boo sojee caf ko day sopparñiku bu ñu soppee melokaan bi couleur gi caf ko gi day soppal ñu maanaam sa xel kon la ñuy nax looloo tax soo gisee publicité yi ni ñu koy defe ci anam yi ñu koy defee dañu ci xiirtal ci couleur yéeg li ñu mel il suffit nga xool ko rek sam xel dem si mbir mi nga daal di jóg fa dem jënd ci ko nga gis ne xorom soo su may wax ne mi ngi am ci lépp luy caf ko yi nga xam ne soxna yi ñu koy jëfandikoo ci cin yi yemu ca sips bi ñuy jox sunu doom yi ba saf xorom moom lañ ko xorome mayonnaise yi ñuy jaay li ci bëri moom lañ ko xorome lenn ci ay fromage moom lañ ko xorome ak jëm ci ay lu ñuy wax ay grignotage nga xam ne boo demee dakaar ci grande surface yi boutique yu mag yi ci lañ koy jaaye lépp loo xam ne gâteau la ñu ne sale li ci ëpp moom lañ ko xorome ñu jàpp ne xorom la moom dëgg dëgg xorom mais xoromu poson la bokkut ak xorom li nga xam ne moom la ñuy jëlee Sine Saloum di ko jëlee Lac Rose nga xam ne doomu aadama da koo soxla waaye bu ëppee sax da koy jural ay tolof tolof ñu gis ne kon bu doon jëmmi xorom ji rek musiba la ndax concentré de sel la maanaam dañ cee dëxëñ xorom dëxëñ ko ci ci anam moo xam ne doole ja daa bëri comme tey tàndarma rek xam nga tàndarma dañ koy woy concentré de sucre li tax nga xam ne lu yéemee ci ne li tax ñu naan suñu dogee ñu jëfandikoo tàndarma fi ne lu yéemee ci ne ndaxte bëccëg bi yépp sa yaram day manqué suukar ñu ñu ñu digtal la nga jël loo xam ne tey boo ko jëfandikoo ci ay minutes yu gaaw dina yokk suukar sa yaram ba la ca manqué woon lu ci bëri mu toftal ko fa nga xam ne kon yéeme na lii ñuy wax tamit noonu la mel mais ci xorom moom concentré de xorom la soo xoolee réew mi daanaka ñëpp am tension te kat médecin yi science euh, ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàll googu dañ naan nit bu demee ba am juróom-benn fukki war na di moytandiku xorom su guddi léegi nag fekkee dañ lay xoromal te doo xam ne sax xorom na donc musiba mu rëy ngi ci donc ci kanam tuuti dana gis ci anam yi nga xam ne yépp ci lañ ko mën a xam ci la ñuy gis produit yi ci dëgg-dëgg produit bi ndaxte moom bu ñu la ko tegoon noonu fii da nga naan xorom rek la waaye poson bu yéeme la benn waaye benn ko ne moom moo ko defar depuis 1905 ca Japon lawal ko ci àdduna bi France Amérique fu ne ñu ngi ko fay jëfandikoo. yenn ci ay scientifique d'accorduñ ci tolof tolof yi ñu jural doomu aadama yi ñeneen ñi bañ nañ ngir ay gëstu yu yees yuñ ca def ku ci mel ni Bernadette Gilbert nga xam ne scientifique bu xereñ la ñëw na Sénégal def ci gëstu ndax gis na senegal lu ñu bëgg mooy ceebu jël ak lu ni mel te néew na nit togg dëxañu ci xorom soosu mu def ci jàngat ne ñii lii moo leen di lor ndax xorom si kat jeextal li muy def ci yaram yéeme na mu di glutamate boobu moo waxoon ci njëlbeen ñu koy wax sel chinois wala aginomoto nga gis ne ngir ngir xiirtal ni ñu jëm di jëfandikoo caf safal yi li ma doon wax léegi ci publicité dañ leen di jox ay turu soxna aja ay joor euh, ak lu ni wala ay tur yu yéeme nga xam ne day xiirtal nit ki mu jëm ca ay tem tem dolli nga xam ne lool tamit dañuy agir ci sa yuur ndaxte ñoom dañoo peeg xam-xam boo xam ne dafa yéeme xam nañ ne am na yoo xam ne boo koy wax nit ki da nga koy xiirtal ci ñam wi muy wàllu publicité wàllu marketing donc noonu lañ koy def mais bi ci gën a yéeme nga xam ne dañoo dem sax ba mu jur ay tolof tolof ci suñu kilifa yi sax dañoo dem ba nax leen ci ngir dañ see dëxëñ ay yeneen i mbir maanaam ñu ne dañ ci def ay vitamines ñu ne boo jëlee jumbo am na vitamine A wala am na fer. te kat duñu wax tolof tolof yi muy joxe ñëw ne kilifa gi ñun kat dañoo bëgg nga addu ci ngir kat vitamine A boo ko manqué day lëndëmal say bët fer boo ko manqué da jural ay tolof tolof kilifa gi li muy gis moo di njariñ la ci askan wi mu daal di ci addu wante xamul ne la muy jural ci tolof tolof askan wi mu ëpp la mu koy jural ci lu baax ndax nañ waxante dëgg-dëgg soo manqué waan fer ci jamono sunu maam yi ñebe lañ ko daan faje nga xooj sa ñebe nan ndox mi xëy baxal ñebe bi lekk ko même bu dee soxna dina néew mu dem hôpital ñu ne ko jëfandikool fer nga manqué vitamine A ñu ne la jëfandikool mango carotte wala lu ni mel nga am vitamine A kon boog soxlawuñ vitamine A ñu koy def ci poson di ñu ko leelaat ñu koy jëfandikoo beneen docteur ñu koy wax Alioune Ba di docteur bu siiw def nañ ci ay gëstu gëstu nee na Sénégal li leen gën a sonal li gën a indi problème santé publique ci Sénégal mooy xeetu bouillon yi maanaam saf-safal yi jëm ci bu ay aja ak yow lu ni mel yépp ñu koy jëfandikoo te nee na ñoom ñépp li leen li li liñ bokk ndey lii seen ndey moo di glutamate nga xam ne moom mi ngi ko tuddee reykat bi nga xam ne yàkkamtiwul ci li muy def waaye reykat bu soxor la ndaxte dina la rey ci anam yoo xam ne ka faj sax du xam ca dëgg-dëgg la la dal ndax baaxawul di gis nit lii di ko dal donc moom noonu la ko tuddee mu ne tamit def na jàngat soo gisee li ñuy wax les maladies chroniques mooy feebar boo xam ne bu la dalee daanaka mënatuñ koo faj maanaam lu mel ni jabet nga xam ne baaxoo woon di ko faj ci science mu ne mi ngi gën di law ay maladies cardiovasculaires jëm ci feebaru sidit mi ngi gën di law te nee na li ko gën a indi moo di xeetu xorom si léegi nag ñun dañ see def ay jàngat. buñ demee ba tere soxna yi ñu koy jëfandikoo am nañ ci yenn toogaay tam buñ ci demee ci yenn jataay dana leen ci jàngal lan moo ko mën a remplacer ngir duñ ko jëfandikoo ngir gën a mën a ñoŋal seenu seen cin te duñ poson ñenn toggal mu jëm ci lu ñuy wax ay ay produits nekk ci marché bi yu semple yoo xam ne soxna yi xam nañ ko ci dëgg-dëgg sax léegi-léegi dinañ faral di ko jëfandikoo mais xamuñu ne mën naa wutal lii di poson di glutamate moom la wax ay épices naturelles waaw buñ jógee ci problème bi ñu duggaat ci beneen problème bu law nga xam ne Sénégal surtout ñun murit yi da law ci ñun ci lan suñu cant yi màggal yi gàmmu yeeg li mel ngir dañ koy jëfandikoo ngir teral suñu gan muy matière plastique jëm ci kopp jëm ci tasse à jeter jëm ci biberon plastique ak lu mel boo ci jël dafa am lu ñu bokk moo di dafa am lu ci produit bu ci ne ñu ko am bisphénol A ñu jàpp ne matière plastique waruñu see def ñamu tàng te xoolal café tubaay ci lan lañ koy yaay ci mbedd bi tass à boo demee ci cant yi lu ñu koy séddalee ay kopp nga dem ci kër yi ñu ne kaas yi gone yi dañ koy toj dañ leen jox ay kopp daat leen di posone donc lépp luy matière plastique waruñu see def ñam wu tàng ndax boo ko ci defee produit bi ma tudd léegi di bisphénol A da ciy bale di ñëw di dugg ci ci ñam yi nga di ko jëfandikoo bi ci des nee nañ même ñi nga xam ne sunu mbokk commerçant yi ñu jëfandikoo xaalis ci anam yu yaatu di ko waññi suñu mënoon di sol gant ndax xaalis bi tamit dafa am bisphénol A moo doon gën ci ñoom ndax baaxul li ko seen yaram di laal baaxul ñu jëm tamit feneen foo xam ne mën nañ fa gis produit bi mooy li ñuy wax canette léegi màggal yeeg gàmmu yeeg foo dem keesu canette yi ñi ngi jàllaa ñëw te canette boo jël du aluminium ngir du xomaat bisphénol A lañ lal ci biir te soo jëlee téeméeri canette juróom-ñeent fukki ak ñaar bisphénol A ba dina fa balle dem ci ñam yi ku ko jëfandikoo jëfandikoo waale nga bisphénol A feneen fu ñu koy gis moo di boîte de conserve maanaam ay ay ay kee ay ton ay corne bœuf ak lu ni soo ko ubbee rek nga gis benn mbar bu mboq ci biir xamal ne bisphénol A lañ fa laytaayal ngir du xomal wante dafa day joxe cancer lool moom Europe ak fu ne ñépp maase nañ ci xam ne baaxul ñu ne nañ ko wàññi soo demee Canada fi ne tere nañ biberon plastique depuis 2010 France tàmbali nañ ko Sénégal moom dégguma ñu wax ci ma ma boo demee soo demee pharmacien yi ñu ngi koy tere xam naa peut-être mais ma ñu wax ci wante daal conseil bi may joxe moo di ku ci am tout tànk boo xam ne mënta jëfandikoo meewu yaayam ndax mooy meew mi gën mu war a jëfandikoo biberon na jël biberon boo xam ne verre la wante du doon matière plastique donc loolu mooy bisphénol A nga xam ne tissu gis nañ ne bisphénol A boobu am na jeexital ci nit ki ndax dem na bay soppar ñi tos bi nga xam ne sunu borom moo ko def sunu yaram di am di jeexeetal sunu wàllu sëy li ñuy wax ay hormone moom boo duggee sa yaram day mel ni kuy remplacer hormone yooyu am jeexital bu muy def ci nit ki mu jural ko li ñuy wax précoce maanaam yaramam day mata mbirum sëy te ca dëgg-dëggi at yi matewuñ ko ñu ne nit ki dafa précoce donc loolu mën na ko koo jural donc muy mbir mu yéeme gis nañ tamit benn étude bu ñu defee France ñu ne mën na indi ay tolof tolof ci néegu sëy ngir produit bi li nga xam ne moo tax liy wutalee xar muñ tàpp ak xar kuy maanaam li ñuy wax testostérone produit bi da koy yàq maanaam liy góoral góor da koy yàq ñu ne kon tamit beneen mbir la boo xam ne produit bi da koy indi te loolu ay gëstu yu leer moo ko moo ko wane France Chine ak fu ñeenteelu produit mooy lu ñuy wax les colorants maanaam ñam woo jël nga jëfandikoo ko nga pare sa làmmiñ yu taq wala sa loxo ba ka laaloon taq xamal ne am na colorant colorant maanaam da koy xonqal wala mu mboqal ko wala mu vertal ko te colorant yooyu ay produits chimiques la de synthèse yenn yi sax c'est des produits naturels comme bisaab fi ñu toll nii am na colorant ah am na yeneen colorant yoo xam naturel la mais li ëpp ci colorant yooyu c'est des produits maanaam ay poson la ñu jël ko daal di koy rafetale ay boisson li ci gën a bëri nag mooy boisson yi nga xam ne poudre la maanaam ay Foster ay Junking xeet googu yépp benn baaxu ci benn am na ay colorant ñaar aspartame lañ ko suukaree kon nga xam ne dara baaxu ci te kat am nañ fi lu ko gën a jàppandal benn ngi nii sama kanam bisaab buy cu ñu ne ko fi ñu dugg ci poson yi maanaam ci tënk dañoo jël suñu biir bi daal dénkaane ko moo ñu jural tey tolof tolof yi léegi nag fooy xam ne produit yooyu am na ci maanaam colorant wala produit yi ma wax léegi ñam woo jël gis ñu bind ci e, e ci tubaab yokk ci leneen e 100 e 200 e xamal ne produit yooyu moo nekk ci biir mais dañ koo dëxëñ ci anam yooyu loolu mooy nom de bi nga xam ne ñi nga xam ne dañ leen ci tàggat ñoom ñoo koy mën a ràññeel waaye foo ko ci gisee jàppal ne produit yi ñoo nekk ci biir nga xam ne kon boisson yi ëpp ci Sénégal ñu koy jëfandikoo ay boisson de synthèse maanaam dañoo dugg ci laboratoire bi jël xorom suukar poson bi poson bay boole ko am lan caf ko suukar am lan luy nuroog mango am lan luy nuroog orange ñu def ko ci butéel seddal ko jox nit ñi ñu koy jëfandikoo donc Sénégal mën nga ne soo jëloon téeméeri boisson yi nekk Sénégal benn moo ci mucc gum ayib te benn boobu sax tàmbali nañ ko yàq fi mu toll donc boisson yooyu yépp noonu lañ wante nag dañuy ñëw tuuti ci xeetu boisson yi dugg ci mbir mu yéeme mooy li ñuy wax Coca-Cola Company mu nekk benn société bu ngand di jaay ay xeetu boisson yu bari Coca Fanta Sprite Schweppes tonic yooyu yépp ñu jël ci benn coca cola yépp am tolof tolof buñ ci suukari aspartame wala mu am alcool wante dañuy jël jëmmi coca cola moom ci boppam nga xam ne da di boisson bu bari bayal ñu ne koka néew na nga gis ñam wala lekk boo xam ne am acide na comme coca ni mu acide acide xam nga nuñ koy xam ne dañ koy jël nga sotti ko ci lu am calcaire maanaam yax wala lu ni mel su ko defee day daal di fuur maanaam moom day lekk calcaire kon boog nga am tuuti ci li may bëgg a wax nga xon ne kon nit buy jëfandikoo coca ci anam yu yaatu néew na mu màggataale ay bëñ benn tolof tolof ay bëñ nit buy jëfandikoo Coca-Cola ci anam yu yaatu dina faral di am ay problème rhumatisme ndaxte acidité bi nekk ci alcool bi ak yeneen poson yi ci ne dafay indi feebar bi ñuy wax ostéoporose maanaam day niiwal doole ay yax li nga xam ne day faral di daal soxna yi buñ bàyyee am jur seen yax yi ni muy nooyee kokaa moom da koy joxe mais nag li ci gën a yéeme jàppal saa yoon naanee butéel coca cola bi nga xam ne ñaari litre la jàppal ne naan nga ñeent fukki bekk suukar ak ñaar ak xaaj saa yoon naa ne benn canette jàppal ne naan nga juróom ñaari bekk suukar te kat safewul noonu suukar te loolu mooy suukar bu baax bi loolu sax mën na laa jox jabet mais bu dee coca bi nga xam ne dañ ko suukaree aspartame moom moom leneen lu raw jabet la lay jox donc nga xam ne kon mbir mi yéeme na ndax coca jëmmi boppam bañ ko créer dafa amoon sax koka yi ñu ne nañ ko dindi waaye dafa am lu ñu jaaxal ñun fi ne boo demee société yi defar coca coca coca cola Amérique moom rek lañ may mu mën a importer xobu koka bi nga xam ne moom la ñuy defaree coca yi waaye nee na ñoom coca yi amu ci waaye dañuy importer xobu coca suñuy defar coca yi coca cola bi ci des bu ñuy defar coca cola dañ ci yokk benn produit bi ñuy wax caramel maanaam nga jël suukar togg ko ba mu xëm loolu day joxe cancer su dee canette bi mbar mi ñu ko lay taayal moo di bisphénol A moom it day joxe cancer nga xam ne loo ci jël rek. produit yi nekk ci biir day joxe cancer donc jël naa acide bi ma waxoon mu yàq-yàq mais suukar seen ko mën a def dina indi cancer yeneen xeetu produit yi cee balle tamit mën na joxe cancer dem ci ay benzoate de sodium ay caramel bisphénol A édulcorant maanaam euh, euh, aspartame bi ma waxoon nga xam ne ay bëñ buñ la wanoon tey ñi nga xam ne bés bu set ñu jëfandikoo Coca-Cola ban jeexital la am seen bëñ yi da ngay tiit da ngay ne lii dëgg-dëgg ak naan mënu ko joxe waaye nag li ci gën a am yéene ca weer yële ca ginnaaw am nay association jullit yu def benn gëstu jël ay Coca-Cola ak lu ni mel yóbbu ko ci institut Pasteur ñu saytu ko ñu gis ne dafa am alcool ñoom dañoo daal di jàpp ne dafa am aw ñoll ndaxte biñ ko njëkkee wax Coca-Cola dañ ni nekku ca ñu ne leen firnde gaa ngi ni ñu ne leen dëgg la waaye dafa néew ñoom nag depuis bis boobu dañoo jàpp ne quoi cola noonu yi bon yi dañ koy defar ba noppi di ci dëxëñ aw ñoom ndaxte dara du expliquer alcool bi ci nekk ndaxte jàpp nañ fi toll nii ne néew na ci àdduna bi matuñu juróom ñu xam nan lañuy defaree coca cola nga jël coca cola nga teg ko fële yeneen boisson yépp yi nga xam ne Coca-Cola company moo koy defar ñoom it biñ ko saytoo gis nañ ne tamit am na alcool léegi nag yan anam la ci alcool bu duggee mooy suñ problème fi ñu toll nii ndaxte même ñay liggéey biir Coca-Cola xamuñu ci yan anam la ñuy defaree Coca-Cola soo jëlee lu mel ni Sénégal ak dëkk yu ñu mel ay bërigo Coca-Cola la ñuy indal sous une forme concentré dañ koy waayal indi ko ñun suñuwee ñu kooj ko def ko ci ay bouteilles ay canettes di ko jaay ndax kenn amul droit defar coca cola ndaxte dañ ko protéger ñu jeexal ci ñaari produit benn bi di fluor nga xam ne fu ñu waxee ñu nan ñu jël leen pâte dentifrice bu am fluor te dëgg la fluor day dëgëral ay bëñ loolu firnde gu leer naññ la wante suñ borom ni mu ñu sàkkee tollowuñ doole munoo ne Aïda Omar Pathé Ibrahima ñoom ñëpp bis bu set ku nekk na jël gramme fluor mënta ne Aïda la ko jig jag jag jigul usmaan ndax kat gëstu wane ne ne fluor moom nañ ne moo nekk ci pâte dentifrice yi wane na ne fluor day nëxal xel fluor mën na joxe cancer mën na yàq ay ay ay yax mën na yàq bëñ danga doon daw kari te soo ko jëfandikoo lu ëpp dalay jox kari nga xam ne kon même boo jëfandikoo pat ndax dangaa bàyyi dafa maam bàyyi woon ay soccu ay jëfandikoo puudaru neb-neb ak lu ni mel war nga xoolaat ni ngay jëfandikoo pat waxuma ne pat bon na waxuma ne pat dentifrice bon na mais ci anam wu ñu koy jëfandikoo lañu war a saytuwaat ndaxte fluor bu ëpp dafa am jeexital ci nit takat dañu am tiit mu rëy ndaxte am nañ yaqin am nañ firnde gu leer ne am na programme bi waaj ñëw dañoo bëgg a jël fluor def ko ci ndox mi ñuy naan ñu ngi ko tàmbali woon ba ñoom fi ne ñu ngi koy xeex ñu ngi ko fay dindi nànk-nànk waaye Sénégal maanaam dugal nañ leen ci guuta goo xam ne ne leen day dëgëral ay bëñ lu ni mel ndaxte lenn tamit ci gëstukat yi ànduñu ci nee nañ ñii dañuy tiital nit ñi dañuy nax nit ñi wante ay gëstu yu leer nañ la wane na filior lii da koy jural nit ki donc muy lu yéeme te soo gëstoo ci ginnaaw rek France lu fi xew dañoo gis ne ndox mi ñuy naan dañ ci yokk aluminium ginnaaw ñoom ñoo muccul ci tolof tolof yooyu ak seen jumtukaay yi ñu yore asamanaa nag ñun mu nekk ay mbir yu yéeme yoo xam ne mi ngi ci réew mi chaque jour ñu ci añ reer ndëkki mu ñuy jural ay xeetu tolof tolof yoo xam ne lenn rek moo ko waral dañuy jël suñu biir bi dénkaane ko ni ñu jëlee suñu ëttu attekaay dénkaane ko noonu lañ jëlee suñu biir bi dénkaane ko sunu noon dénkaane ko sax sunu xarit mais sunu noon lañ ko dénk te lii ñu teg fii concentré de Bissau ITA ñoom ñoo ko defar ñoo joxe technologie bi ñu koy defaree fii ci réew mi la ay scientifique lay yu juddoo ci réew mi màggee ci réew mi jànge ci réew mi fi mu ne butéel bi nekk sa kanam boo ko bëggoon a xayma ci xaalis du mat sax ñaari téeméer te boo ci bëggoon a naanal nit ñi mën nga ci defar juróom benn toll ni moom ndax dafa ànd ak suukaram te bisaab la naanaa sitro euh, leneen nekku ci limon te mën nga koo denc bi tant que ubbiwoo ko juróom benn weer te du def dara nga xam ne kon ñàkk fulla gi ñàkk fulla moo ñu jural tolof tolof yu bëri bisaab ak lu ni mel soo gisee mbindu sëriñ mi mi ngi ci munu ciy xiirtal naan ñu day faj lii day faj lii ci anam wi ci anam wi lan moo tax ñu ne ko fi ñukk di jëfandikoo loo xam ne ca dëgg-dëgg boo laqatoo naan ko xam nga ne neexul ak yeneen mbir yoo xam ne mi ngi ci laxasu ngir lan ab koom rek moo ci nekk di ko jural li ñi nga xam ne ñoo ko fi indi mu koy jural ñeneen ñi nga xam ne ñoo leen di protéger ñun ñu ni lool ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci teewaay bi wasalaam aasubillah bismillah inna waliyillah wa ma tawfiq illa billah xasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin seydina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima noo ngi sant bu baax ci jotaay bi di sant sunu bokk yu tedd yi ñu fi fekk di taxawal liggéey bu am solo bii nga xam ni xal na fi ay yoon yu rëy wane na fi it lu rëy loo xam ni bari na tey jii ñuy roy lu mel nii ci biir réew mi mu jataayu xam-xam yoo xam ni li muy jur njariñ ci réew mi di ko jural waa askan wi am na solo lool ba tax na suñu borom mi nga xam ni moo moom lépp te sàkk aw yiw te dëële ko santaane ñu def lu baax yàlla na leen ca fay aw yiw yoo xam ni mën naam fu tàmbale waaye amut fu mu yem te tàbbal ñu ci ci biir tàbbal ci mbooleem bokki taalibe ak jullit yépp di tàmbalee suñuy kàddu ci ñaanal suñuy kilifa ñu yàgg fi sëñ Sidi Muxtaar suñ boroom yeggale ay naalam te yàggal ko suñu kanam Baye Cheikh Khady it suñu boroom yàggal ko suñu kanam te yeggale ay naalam te nu ànd kook moom su ko defee mel na ni am na lu des ci waxtaan ci mu jëm ci wàllu projection waaye lu toll ci ñaari minutes rek commentaire bu ma bëggoon def ci li sëñ Babacar doon présenté léegi mu jëm ci mbir moo xam ni war naa yitteel ku ne ndax dafa am kilifa gu baax bu doon wax ni njariñ jariñoo rekk lay jariñ mu ni njariñ jariñoo rekk lay jariñ te mel na ni sëñ Babacar posé nga fi problème yu bari ci lu ñuy jëfandikoo te mënuñu ko ñàkk te mel na ni yooye yépp bari na ci loo xam ni am na tooke mën a am sunu gàllankoor mën noo gàllankoor ci suñu wàllu wér-gu-yaram wéy laa am na ci lool mën na noo gàllankoor sax ba dem ci suñu pas-pas kon muy loo xam ni nit ñi war nañ ko yittewoo mën naa cee jël benn cas bi mu mujjee rek lu mel ni Filior journée internationale de l'eau bi ñu def daaw directeur général du hydraulique wax na ni wax na ni Sénégal am na financement bu ko banque mondiale financé ngir ñu tàbbal Filior ci ndox mi nit ñi naan ak fer waaye lindul faral di leeral nit ñi mooy teneur bi nga xam ni war naa nekk ci ndox mi te nit ki yittewoo ko nit ki amul ci benn information amu ci xam-xam duñ ko ko leeral te am na fu muy toll foo xam ni nit ki dana nasaxal ak am xelam dana téye aw yaramam ay siddiitam daf koy téye filior loolu daf koy def bu yeggee ci benn dayo bi ci la ngay jëfandikoo mu mel ni kon yooyu war nañ ko yittewoo ndax boo demee Israël gi lépp lu ab yahut di jëfandikoo ñoom dañ koy saytu waaye ñun de sunu askan wii lu muy jëfandikoo kenn du ko saytu te loolu nag problème la cas bi nga wax ci France fi mu ne doo dégg information taal benn rajo wala télévision dégg ñu wax problème bi am France fi mu nekk nii muy aluminium bi ñu def ca ndox ma. te loolu ay boroomi xam-xam ñoo jël ndox ma yóbbu ci laboratoire saytu ko gis ni effectivement def nañ ci aluminium ndax day tax ndox mi di nes nesi leer leer goo xam ni foo ko xoolee boo mënut naan sax danga naan ndax rafet gu muy rafet waaye biñ ko xoolee ñoom wax nañ ni fii ak fukki at jëm ñaar fukk lu jëm ci junniy junniy français danañ dee te cancer moo leen di rey te ndox moom moo ko indi léegi nag ñun Sénégal li ma jaaxal mooy. est-ce ñun am nañ jumtuwaay yooyu pour saytul ko suñu bopp xam naa ne France daal moom loolu ñoom daam nañ ca kàmb ga ñun nag Sénégal xaw ma mucc nañ cee mbir kon nag loolu di indi beneen point bi ma ci doon bëgg a teg rek mooy ñu war a mën a jóg nag li ñuy dundee ak li ñuy lekk li ñuy naan te mënuñu koo ñàkk ñu jéem koo mën a saytul suñu bopp ndax tey day soo demoon ba ca digg àll ba àllub Saalum bee mbaa Tamba dagg fa say tool toog fa. nekk fa di jaamu yàlla di bay la ngay bay sax daanaka tooke nañ ko ndax jiw wa ngay bayee rek fi mu nekk nii bari na ci loo xam ne soppar ñu nañ ko muy OGM yi bari na ci lool soppar ñu nañ ko ba tax na kon am na ci loolu daal yell na ci taxawaay boo xam ni askan wi ak xeet wi war nañ ko def rawatina ñun ñi nga xam ni nag ah njabootug yàlla lañu njabootug yonent bi lañu njabootug sëriñ bi te danoo war a wér war fee yàgg wax dëgg yàlla waaw da ciy am solo ndax kuy bëgg a taxawal guddi gi ah xiyaamu lay moom faf di miir ak a terteri yaakaar naa say rakk du bari <laughs> loolu da ci am solo kon su ko defee ñu jéem a loolu war koo def appareil bi nga xam ni war naa mën a saytu lool rek cherul jërul dara te boo ko yoroon ñam woo ci mën a dugal dana la wax la ca nekk lépp te loolu ñun yoon wi attan na ko nun murit ci war nañ koo mën a def di saytu lu gàtt gàtt nun njabootu sëñ Tuubaa gi li ñuy jëfandikoo ñu koy saytu mën mënta ñàkk kon yaakaar naa ni xëy na liñ ci war a jàngat bari na beneen bi ci des ma daaneel ko lu actualité la xëñ na duggante naag waxtaan wi day mel ni jotewuñ dara waaye jote nañ dara xam nga fan yee ci ginnaaw sànqare bind na fi téere wax lu baree bari ci alxuraan ak yonent bi ak lislaam nit ñi def nañ ci ay déclaration ni état bi na réagir am ñu ni nañu tere téere bi waaye bu fekkee kenn xam na fi ndax état réagir na wala tere nañ téere bi nañ ma ko wax am na ay kilifa yu doon daje ba ma ko fekkee dama leen lii ngeen di laaj mi ngi mel ni ñu ni mbirum borom ñaari tur yi bañ ko yëkkatee na ci kilifa yi diine yi wax jàppale leen lii ngeen di laaj ak lii benn la wuutewul état du ci àddu kenn du tere téere bi ñaareel bi it ñun njuumte liñ ci def ñun jullit ñi nag laay wax ñu jàngat ko te bàyyi ko xel mooy tey Sankharé bu bindoon ci église bi laa wax église katolik bu bindoon jëm ci labbe yi caabi féete ko ginnaaw dinañ ko tëj kaso kooku soxlawul kenn di jóg di ci wax tooñ na ñoom doot yoo na ko naan ràpp tëj fi kaso su fekkoon dafa wax jëm ci institution yi yoon moo koy tëj te loola lan noo ko def loi loi boobu ñun ñi toog fii ñun ñoo ko wote ñoo protéger église bi protéger institution yi fàtte projet alxuraan ak ñi nekkal alxuraan loola nag laa bëggoon ñu bàyyi ko xel rek kon di joxe kii mu yeggalee euh, projection bi xëy na ba beneen jërëjëf. ci benn ci benn butéel Coca-Cola bu ñaari litres yi. donc fii lañ dajale lépp su dee canette noonu la su dee Sprite noonu la. loo tax ñu di fii sucre caché maanaam dañ koo dëxëñ nëbb ko ndax boo ko jëloon tey du du saf suukar ci anam mi war a safe suukar mais lu toll nii moo ci nekk ci suukar gis bu ñu jëlee butéelu canette bi mi ngi nii tey lii moo ci nekk ci ay xeetu problème acide phosphorique nga xam ne baaxul ci nit karamel bi benn benzoate de sodium bisphénol A lii lépp moo ci nekk ba noppi ñu sucré ko aspartame mu nekk mbir mu yéeme jëlal naa poson yi ci ne mais suukar si si ne te du suukar di xorom musiba la waat ñii ñu daan faral di jëfandikoo Coca Cola lañ gis nga anam yi ñu def seen bëñ yi waaw ci bëñ yi sii yi lépp ndaxte am na dëkk yoo xam ne tey boo fa demee litre Coca moo gën a yomb litre ndox. boo demee Amérique dangay dugg ci ci magasin yi nga lekk ba noppi ci restaurant yi dañ lay may Coca Cola waaw te lii lépp mu ngi ci gis nga même bi la yépp ay problème mu kar yi yoo xam ne moom moo ko indi lii problème obésité dañuy dañuy màndargal fii nit bu tàmmee di jëfandikoo xorom sii aspartame suukar bi nga xam ne da gis nit ñi di ko daw naan damay daw jabet di ko jëfandikoo gis nga ni mu leen mën a may yar moom lañuy ñuy màndargal ñi lii di ab jàngat buñ def ñu ne télévision yi dañ leen waxoon lu mu yées yées nañ jël lu mat ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk seeni waxtu jëmale ko ci émission yi yee nit ñi ci li ñuy lekk ak li ñuy naan est-ce que ñun loolu lañ gis nga xam ne kon kuréel yu mel nii foofu la amee solo ginnaaw ñoom soxalu leen mais ñun am nañ ay jumtukaay yoo xam ne jàngat yoo xam ne jataay yoo xam ne bu ñu ko fi defee nit ñi mën nañ ko fay jàngee ñu ne kon nañ ci sóobu ñun looloo ñu ci dugal. kii plomb la xaaral ma jël beneen bi bi may daanelee. maanaam xeetu produit yi ci la ñuy gis bisphénol A maanaam boîte de conserve soo gisee kii bi ci biir dafa am mbar mi mboq mu ne ci biir loolu ñu ko laytaaye ngir du xomaat la loolu nag plastique la dafay joxe cancer baaxul moo nekk ci biberon bi nga xam ne plastique la moo nekk ci jumtukaay yi ñuy jëfandikoo ci kër yi jëm ci ay kopp ay xeetu naan yi ni defal gone yi ak lu ni mel noonu lépp luy plastique kenn waru ci def ñam wu maanaam fii lañ mandargal turu li ñuy wax les colorants li nga xam ne dañ ko def ci ñam wi ngir jëmm mu rafet rek te ci benn njariñ moom la wax colorant foo gis ñu bind E 300 E 124 E 102 E rek yokk ci cent et quelque xamal ne ci produit yu bon yooyu ci la bokk lii ñu ko doon baaxee mbokk soxna yi lii laaj la maanaam épice yi nga xam ne ca dëgg-dëgg moom lañ waroon di jëfandikoo ci sunu ñam yi bañ di utiliser li ñuy wax saf-safal yi ay bouillon lu ni mel waaw lii lépp ay xeet yooyu la lii laaj la lii junjeer la ak euh, nu mu tuuti sax euh, clou de girofle mooy nakati jar non déedéet xorom pole waaw yii yëpp am na anam yoo xam ne bu ñu ko ci defee mën na lu ñu soxla ci li ñuy wut ci caf ko yi mën nañ ko ci am te lii lu ci ne am na tegtal buñ ci am sëriñ bi sax joxe ko mais fi nañ ne ko ñukk di jël ay poson yoo xam ne di ko jëfandikoo lii lépp mi ci marché bi soxna yi xam nañ ko ay kari yooyu yëpp xam nañ ko ma ñëw ci saf-safal yi léegi ci anam yi ñu koy tàmm di gis ak li waral soo gisee ñun mucc si jafe publicité bi dafa garaaw te publicité benn xam-xam bu nit ñi jàng la xool ci yan anam boo ko présenté produit bi nit ñi di nga leen xiirtal ci ñam wi loolu mooy publicité su ko defee dañ koy def ànd ceeg loo xam ne ay soxna nekk ci ginnaaw ak lu ni mel di xiirtal nit ñi ci lekk gu bon gi donc daanaka présentation bi document bi yëpp nii la mel am na ci yenn yoo xam ne jataay bi moo gàtt jëm ci yi nga xam ne nag dañ koo dëxëñ ci li ñuy lekk te aw ñollu nekk ci wala lu ne mel waaw fi ne boo demoon ci grande surface am na suukar yu weex tàll yu fa nekk yoo xam ne graisse bu am lañ ci def benn xeetu tàngal booy jënd foofu nga xam na nga koy teg sab làmb ñi rek mu seey jàppal ne tamit ma nga ca biir ak produit yu bëri bëri bëri bëri nekk ci dëkk bi surtout ay Dakar lu ni mel gis nga xeeti saf-safal yépp a ngi nii gisal bii ci digg bi ñu ngi ne dañ ci def vitamine A dëgg la vitamine A dafa baax mais gàncax yi nga mën a lekk am vitamine A ci senegal bëri na ñu ne dañ ko def ci poson bi donc benn mandarga rek ci produit bu am Grèce manku te ku ku dem Dakar di nga fa gis daf na ma kii ci coca cola danger bi ñuy wax coca cola ñu ñu toggee nañ donc jataay bi moo ñu ko mat mayul mais dañ ko mujjale woon ci ay ay ay ay ay digle ay produits yi baax moom lañ doonoon mujjale wax njariñ yi ak nan la mën a remplacer yu bon yi waaw kon ñi nga xamante ne mooy suñu gouvernement bi yan matukaay la ñu jël ngir wàcce aar aar askan wi xam nga am na laaj yu mel nii foo dem da ko fay dégg wante dama koy laaj yi toujours dama koy delloo beneen laaj aw ñollu ñu ngi koy jaay ci dëkk bi ñëpp xam nañ ne baaxul cigarette ñu ngi koy jaay ci dëkk bi ñëpp xam nañ ne baaxul lan la ci gouvernement bi wax bu ñu demee nag ba ci lëkkaloog ñoom di ci def sax ay vitamine ak lu ni mel xam nga ne ñoom li leen njëriñ li leen intéressé moo di seeni impôt lañ cay jëlee kon benn benn jeexital amut amuñu ko ci maanaam daal ñoru leen ci gàttal mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafetloo sa waxtaan dafa gis jamono ji ñu baree bari di jàmbat ba ñuy metti te xamuñu luy sabab bi muy laaj loolu luy sababam maanaam ba ñuy metti bari lool yomb lool ak loo yaakaar ni dina ko saafara moom dina ma tax ma dab dabaatal lu ma fàtte woon sax naam ñun ni ñuy dundee moo baaxul mu ñuy lekke baaxul añ ba noppi reer ba noppi ndékke ba noppi naan ndox mu sedd màggataale bëñ lu jafe la kaas bu tàng boo ci sottee lu sedd mu toj bi ci des xooñ pour ginaar la ak kanaara <laughs> ndaxte dafa am lu ci ne sooy togg ñam lépp luy impureté day wàcc ci suuf booy xooñ nga yóbbaale ko bi ci des li ëpp ci cin yi ay moteur yoo xam ne oto bu daan utiliser essence bu am plomb moo ci ne day nekkaat ci xooñ bi ci ci ci aluminium bi sooy xooñ nga yóbbaale aluminium bi jafe na kuy dundee xooñ mu màggetaale bëñ wala mu fàtte opéré wuñ ko appendice. gars yi kon xooñ ngi noonu dee leen ko bàyyi xel xooñkat nee na nañ koy wattandiku bu baax a baax a baax kii daf doon laaj ñi boole kafe ak meew. ndax loolu amul benn njariñ ci amul lu muy wàññi ba noppi lu mel ni soble nga jox ko ci ay njariñ dañuy tàmbalee soble loolu moo doon mujjul programme bi soble daanaka jafe na nga gis lu ko gën te nit di ko jëfandikoo day tax day rey ay parasites maanaam ay ay ay ay ay ay ay ay saan ak lu ni mel ak yeneen i jàkkatal ah na lu muy jariñ nit nga soj di nga xeeñtu rek mën na wëral soj beeg lu ni mel ah. waaw café ak meew nii dañ ko faral di def mais tubaab bi dañ naan c'est indigeste maanaam boo ko naanee doo ko digérer. soit da naan kafe wala nga naan sa meew mais boole leen mën na laa bañ a wàññi dara mais doo ko jariñoo jërëjëf kii muy laaj ndax xeeti bouillon yooyu ngay wax te nga waxtaan ci waxtaan wu yaatoo yaatu mu ne ndax day wàññi kàttan maanaam day wàññi ngóor ah dama koy jaajëfal xam nga waxtu wi xat bi moo ma moo tax moo ma faay ba loolu lépp ma fàtte ko mais nee nañ ci ay gëstu leer na nañ que boo demoon tey muritan yi saawoo gi nga am ci xar moo xam ne bëggoo mu am doom ci saawo gi nga xooj ko jox ko ko doot doot ci am doom kon day wàññi ngóoram bi ci des leer na nañ ne euh, soo koy jëfandikoo am na jeexleel muy def sa yaram yoo xam ne euh, dina mën a tax ba ndax li may nit yaram ci anam yu yenewul maanaa rek mën na gàllankoor ci ci wàllu sëy ak lu ni mel mais nag loolu firnde gu leer nañ ñi la jox nañ ko ay mala gis jeexital bi mu am ci ñoom ci seen wàllu ngóoram donc loolu leer nañ sàmm yu bari wax nañ ni bu ñu bëggee tàpp seenug jur ñeent wala juróom rek lañ ci boole wëggee ko ko mu daal tàpp loolu moom sàmm yi wax nañ ko lu bare bari xaw ma nag nun ñi dëkk ci di ko lekk waxtu jot kii dey laaj mu ni xeeti diwlin yi nii lekk yu baree bari yooyu itam ban jeexital lay def ci nit. c'est que diwlin dafa garaaw gis nga ni ñu demoon ci mbëkk mi Sénégalais bi ñu leen jàppee dañ leen a jël une semaine ñu defal leen jet maanaam ak koor koor goo xam ne li ñuy lekk du am diwlin du am suukar. du am xorom ndax ñoom jàpp nañ ne ñun même bu baaxoon sax ci anam ñu koy jëfandikoo baaxul benn roussi baaxul day joxe cancer roussi te soxna yi ñëppay roussi pour nga dindi leen sax coono bu rëy la wante nag xeetu diwlin yi ñëw fii senegal ñun uwal la ci ñun xamuñu diwlinu lan la ndax diwlin gi gën ñu koy defee Sénégal muy diwlinu gerte gi nga xam ne ba ca gën daanaka dañ koy importer ñun yu nu kooj moo fi des ak diwlin yoo xam ne ay graisse su bale na ki lu ne. ay façon gàncax bu ne mooy ñëw ci réew mi te loolu ni sëñ waxoon léegi rek dafa laaj ñoom ay jumtukaay yoo xam ne lu fi duggate ñu saytu gu mbaxam lii lan la ak fum mu jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ni gura ak piti ndax baax na ci wér-gu-yaram ba noppi xeeti sunguf meew yi mu ne ndax am na lu muy jeexital ci yaramu doomu aadama wala déet benn sunguf meew yépp duñu meew am na ci yoo xam ne ay leew soja laak lu ne am na yoo xam ne ay garab lañ jël defar ko du meew donc du sunguf meew bu nit ñi gis rek meew la donc coow laa ngi noonu est ce que su dee meew rek baax na mais est que meew la bi ci des gudda de xaw mais petit cola moom moom moom lu baax ci nit la wante dafa mbóot mu ci ne dañ naan booy lekk petit cola bu ko dagg di ko xaajte maanaam nga dagg def sa poos meen ma cay génn baaxul dañ ne nga lekk ko benn yoon mu jeex am na ñu jàpp ne sax ras koom set lekkaale mbar ma sax moo gën waxumaa na nga di ko xaaj donc kenn du ko xaaj mais dafa baax ci lépp lu jëm ci ay feebaru biir. waaye ku koy lekk doom bi ngay lekk noonu rek. doo ko xaajal kon loolu ñu dégg ko baax kuy lekk petit cola amul xaajale da ngay lekk doom bi noonu rek kii dafay laaj ba xam euh, mu ni damay laaj naka lan mën a def ba mucc ci xeeti lekk yooyu nga xamante ni yaa ngi ko doon wax nii léegi nun mën a def ba mucc ci ah, mucc ci moom jafe na xanaa nuñ defa wàññi ko fa ngay tàmbalee nga ne sama kër kenn dootu fi jëfandikoo saf-safal dootuma jënd boisson bi saab lay jëfandikoo def ci naana def ci citron wala buy wala junjeer wala ditax wala lu ni maanaam da ngay wàññi mooy di lekk ci lekk mbooloo yi tant que mbooloo ma koy saytu tàggatuñ leen ñun de ci mbooloo weer wala ci ginnaaw def nañ fa benn bisu xasida juróom ñetti mën a yen tegoon benn bu ñoo teg dugg ci te ña fa jëfandikoo ñëpp kenn waxul ne naqari na donc fexe ba mbooloo yi tamit ñu xiirtal leen ci ñuy togg lu sel di joxe naan gu sell tam da ciy daan am solo. ki day laaj mu ni soble lan lay jotee biir buy daw ndax nee na dafa am koo xam ne moom day def saa bu lekkee soble rek mu daw biiram muy laaj loo ko doon digal ak li nga wax ci soble ci baax. Euh, soble baaxawul daw biir. wante nit ku ne am na ñam woo xam ne yaramam da koo nanguwul am na ñoo xam ne fi ne du jëfandikoo ndawal mais soble dëgg-dëgg soble dafa baax ci nit surtout nga jël soble bu ndaw nga dagg ko lekk noonu lu jeextal bu am soble def sa sa sa yaram wante daw gi muy daw biiram man xawma lu tax mais baaxoowul di daw biir normalement. ki day laaj mu ni suukar sii lu tax docteur yi di ko bindal nit ñi te baaxut te xam ni baaxut. Ah, docteur yi ñi ñàkk pexe lañ koy bindal. amul ku dara jotul nga dem docteur di lu ko bindal amul nit ñi ñooy dem di ko bindal seen bopp di ko jëndal seen bopp ki nga xam ne docteur mënu ko tere suukar te bu jëfandikoo bii mu lor ko lor gu gaaw mu ne comme bii moo fi sës naa ko ko jox ñoom ci loolu lañ nekk mais euh, nit ñi ñooy dem di ko jëfandikool seen bopp automédicamentation. mbokk mi nee na moom daal su la doon déglu nga di ko digal yan xeeti ñam nga koy digal muy sàmmonteeg moom te di ko lekk ah. ci ci laaj bi laa gën a kontaan maanaam ni maam daan dunde cere laax ah fonde mais ceeb ñu def mbaxal te bàyyi ceeb bu wesan di naan saa yu ndox nekkee sam xel ñun dañuy dem ba mar doo ko naan mi ngi mel ni ko dawal sa oto ba radiateur bi tàng loolu lay tollool saa saa yu ndox sam xel demee ci ndox rek danga war a naan li soo gisee Sénégal opp ñaar la du naan dañuy jëfandikoo loo xam ne dañuy jural seere sunu feebar yëpp ci loolu la cosaanoo donc daal na jëfandikoo li maam daan jëfandikoo moytu produit chimique mbokk mi nee na bouillon yi nga fi wane léegi te ndëkk ci di ko lekk moom yan xeeti jafe-jafe ak yan xeeti wéradi la mën a jeexital ci yaramu doomu aadama ah, wax naa ko léegi ay cancer ay feebar ci wàllu néegu sëy ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais li gën a siiw mooy problème maladie cardiovasculaire maanaam ay AVC ay xol ay feebaru sidit ay feebaru tension ndax xorom si si nekk même bu dekkuloon posom sax li ci nekk ci xorom dafa ëpp mbokk mi mu ni suukar fii nga doon wax ndax mën nga ko ko ràññat leel ba mu xàmmee ko ba mën koo wattandiku bu baax a baax ba xam ban xeet suukar la ah xanaa wax ko rek bu demee gis ñu bind aspartame 951 e wala yu ni mel mu xam ne moo ci nekk ah NutraSweet tur yi rek ci ndax moog suukar ñoo nuroo waaye du sax suukar moom xorom la mais dafa nuróog suukar donc ràññal la ko moom jafe na lool wante nag jàppal bépp wala xeetu naan boo naan mu bàyyi caf ko sa làmmiñ rek xamal ne moo ca ne. jërëjëf mbokk mi itam mu ne dafay laaj mu ni sëriñ bi comme xeeti ñam yi nga wax maanaam xaj na lépp mënee su leen a wattandiku bu baax a baax léegi nag mu ni loo koy digal ngir xaj na bu juumee ba jëfandikoo ko nu muy mën a def ba maanaam nan lay mën a jëfandikoo waat ba xaj na bu ca war na mën a am loraange yu bari it yàlla dina ko ca mën a dimbali. ah loolu dina dina yéeme lool ndax biir moom kaso la moom kay li mu ko digal mooy fexe ba bañ ko jëfandikoo rek waaw bu ko jëfandikoo mu moytu ko ëllëg ndax tamit nu ñu borom sàkkee mën nga jëfandikoo loo xam ne benn ñaar ñett mën na la bañ a wàññi dara lu bon mooy nga dëkk ca sax sa maanaam nen sax nen. bis bu set nga lekk nen boo koy lekk léegi nga faatu nen sax mënoo bis bu set nga lekk ci benn nen yàpp sax bis bu set nga lekk yàpp doo gudd fan ndax sa yaram bi dafay acide sa deret ji dafay acide donc nga xam ne dëkk ci mbir sax moom moo yéeme waxumaa nag poson mbokk mi mu ne xorom bi nga doon wax la bëggoon daal ñu mën ko ko leeral ba mu xàmmee ko ci xeeti xorom yi nan la koy mën a xàmmee xeeti xorom yi euh, daanaka Sénégal duggatu ci ci ci anamu xorom daf fi dugg ci anamu saf-safal na donc na moytandiku saf-safal yépp lépp luy xeetu saf-safal na ko moytandiku waaw. kon daal xeeti saf-safal yi moytu ko moo gën mu ni comme gis na ni wéradi yi bari na te wéradi yi jàpp na ni itam bu ñoo yi ñuy wax ak xeet yooyu moom mu koy indi mu doon laaj nga labiré ko nan la mën a nit def ci jamono ji ba mën a mucc ci yooyu wan yoon la war a mën a aw rek ba mën cee mucc. su dee borom kër la de moo ci tane waaye bu dee surga dina jafe lool ci moom boroom kër mën nga ne sama kër lii ak lii du fi am man lii ak lii laay jëfandikoo waaye bu dee surga moom dina jafe lool ci moom xanaa liñ fi lim lépp rek mu moytandiku ko loolu rek lañ ko mën a jox ko parce que mbir mi dafa metti nag jafe lool dafa jafe moytandiku. kii mu ni dafa dégg nii lu baree bari buñ ko liggéeyee ci garab buñ koy essayé dañ koy essayé ci lu mel ni jinax walla kaña wala golo muy laaj ba xam ndax kaña ak jinax ak golo dañoo bokk nit ay organe ba tax lu ñuy bëgg a jox nit ñu essayé ko ci ñoom wala nu mu demee noonu. déedéet daanaka am na lu ñu bokk ñëpp ay mammifères lañ mais bokk ñu nit ay organe da di nit kenn mënul di def ci moom ay expérience te daa gën a jàppandal jur gi gaaw mu neex a manipuler loolu rek a tax ndax nit doo ko jël naan da ngay def am na nag ñu ko daan def bu ñu génnee benn garab dañ koy essayé seen bopp scientifique yu bari loolu moo leen faat waaye kenn du ko def ci tey ji bakkan loolu tax ñu leen di jëfandikoo. kii day laaj ba tey sukkar soosu daa mel ni loolu itam tontu woon nga ko ndax nee na sukkar soosu lay laaj nu ñuy def ak ndax sukkar soosu dafa doon lu yomb yomb tasaaroo ci marché bi wala maanaam tasaaroowut ci marché bi su sukkar soo foo foo foo tourné rek war ko mën euh, ca gannaaw tasaaroon na lool ba gars yi commencé wax ñu koy nëbb mais am na ci marché bi dañ ko doon def ay mbuus yu ndaw di ko jaay tudde ko suukaru chinois mais amoon na ci dëkk bi léegi nag ñu ngi koy nëbb waaye mi ngi ci dëkk bi. mbokk mi itam day laaj ci xeeti naan yi ñuy naan mooy sachet yu sew yooyu nga xamante ni day tuuti lool te boo ko teppee boo ko defee ci ndox dana mën a suukar lu man ñaari litre yi ndox muy laaj yooyu naan ko ndax amul jeexital yu mu def ci yaramu doomu aadama wala déet. mais wax naa ko léegi ay poson la ay poson la suukar si si nekk xorom la du suukar ay colorant lañ ci yokk donc dara lu naturel nekku ci donc boo ci dëkkee faw mu am jeexital sa yaram wax naa ko léegi. donc mooy mooy euh, boisson yi nga xam ne poudre la benn baaxu ci yépp a yem ay produit chimique la ci laboratoire bi lañ dugg jaxase lii ak lii ak lii def ci ndox mu daal di am caf ko ñu ne lii nañ koy jaay. kii mu ne day laaj est-ce que ginaar yi ne yar ci poulailler yi di leen jox ay produits nga xam ne màgg gi day gaaw lool ñu rëy lool mu ni ginaar yooyu itam ndax lekk koy du indi ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram. moom tamit naka noonu. d'abord yan anam lañu war a lekk ginaar ginaar dañ ko war a fees benn la gën a bon ci ginaar ma nga ca tànk ya te ñun moom lañ gën a bëgg cuisse ñaar ñetteel ginaar yi liñ leen di dundalee luñ leen di dundalee ndawal maanaam keccax lum jur moo di xeetu jàngoro yi dal ginaar te du dal nit léegi day dal nit dañ ci nen ci frigo sax fi ñu toll ni wóoratul ndax doomu jàngoro da ciy balle dugg ci yeneen ñam yi nga lekk am tolof tolof ba ci des dañ leen di jox ay hormones pour ñu gaaw màgg di leen jox ay antibiotiques pour faj leen te nee nañ nit buy jëfandikoo antibiotique lu bëri day defar yeneen xeetu doomu jàngaro yoo xam ne moom ci boppam bu ko dalee tolof tolof yi bi am dafay dafay yéeme donc su mënee mañ a ñàkk koo moo gën jàpp ci ginaaru maam yàlla yi mais ginaaru xotti yi moom tolof tolof rek lay jural nit ñi waaw kooku moom lu leer naññ la. jërëjëf te. sëriñ bi wax na ni ku ko mënta bañ a kii nga fees ko maanaam bañ a lekk der bi boobaa boo ko togg nga fees ko dana ci xawatane aslëf muusal waaw te muusal ko tuuti balaa ngay <laughs> tur ndox mi doog ko commencé ndox mi soog koo soog koo commencé kon loolu mbokk yi dégg ko baax baax kii nee na euh, ñaam xeeti maanaam ñaam jabet bu fekkee dañoo bëgg moytu suukar yooyu ñoom loo leen di digal ak wan yoon la war a mën a ah su boobaa nag ñoom dañuy xeex ak bakkan ndaxte lu saf suukar la ñuy moytandiku ndaxte ñoom mënuñu dut ñu jëfandikoo suukar yii ndaxte seen yaram daf ci am loo xam ne day tax suukar si day bëri seen yaram donc ñoom dañ leen a defal suukar soo xam ne bu duggee ci yaram dootul nekk suukar bien que day doxe day joxe jàngoro ñoom amuñu pexe xanaa ñu ñu jëm a jëm a kiyaat seen bakkan rek moytandiku ñam yi nga xam dafa am suukar loolu rek la leen mën a digal ak def seen régime bu normal. mbokk bi day laaj ba xam mu ne dama doon laaj euh, xeeti jus yi ñuy wax ak xeeti jus yi nga doon wax mu ne suñ ko naanee maanaam ñi koy naan ak di def sport maanaam lu mu leen di jural waaw ñiy def sport di naan xeeti jus yooyu ngay wax noonu lu mu leen di jural. mais li muy jural ñëpp la leen di jural rek ñoom bi ay doomu aadama leen du du sport bi moo leen ci aar déedéet du du leen ci aar ay tolof tolof yi muy jural ñeneen ni moom la leen di jural donc daal nañ ko moytandiku rek. te sax mbir mi neexul ca dëgg-dëgg neexul boo defoon sa bisaab nga def ci naanaa mant suukar bu mu saf moo ko gën a neex ki tëm daa mel ni loolu la doon laaj mu ni mburu yi nga xamante ne dañ koy liggéey nga xam ne dañ ciy jaxase meew ak xaw ma nuñ koy waxe am na xeeti mburu yu ñu koy tuddee yoo xam ni xaw ma POLE lañ koy tudd xaw ma danañ ci jaxase ay mburu lay dana meew dina am ay yu bari luñ ciy jaxase mu yooyu lekk ko mbaa itam jeexital bu muy def ci doomu aadama xam nga fi ne nga naan déedéet sax day daal nekk risque sëñ Babacar wax na ko léegi ndax gàncax gañ jëf jëfandikoo sax OGM la maanaam dañu jël suñu borom la mu defoon ñu sopparñi ko fexe ba defar gàncax goo xam ne day gaaw a màgg day gaaw a lii day gaaw a lii day gaaw a te loolu nee nañ fii ak ñeent fukki at fii ñaar fukki at ban jeexite lay am suñu yaram nga xam ne jëmmi fëriñ bi ci boppam rek xamaguñ lan lay def ci nit ñi fi toll nii wante nag ñoom lañuy def ay pain ak lait ci jëmmi jëmmi pain au rek mën ta indi tolof tolof mais produit bañ jëfandikoo rek ban jeexatal la nar am ci sunu yaram fii ak ay ñaar fukki at fii ak ay fukki at ndax je OGM yéen utiliser ak lu ni mel. jërëjëf sëriñ bi laaj yi jeexul waaye dafa mel ni waxtu wi moo.